baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim wadrib lahum mathalan mathala alxayaati addunya kamaain anzalnaahu min alsamaai faxtalata bihi nabaatu alard fa asbaxa hashiiman tadruuhu alriyaax wa kaana allahu cala kulli sheyin muqtadiran suñu boroom tabaaraka wa taala wax ci laaya bi nga xamante ne nii mooy ñeent fukk bi ak juróom kon nag fii lañ war a gis mu ñuy jox nag mu ne wadrib lahum saddal leen yow seydinaa muhammad sallallahu alayhi wasallam masalal xayaati dunya lii nga xamante ne nii mooy mooy mooy mooy misaalam àddina gi nga xamante ne nii dafa doyadi te wàcc de te daldi nekk loo xam ne lu suufi la da gaaw a jeex kamaa in dëgg-dëgg boo ngeen xamoon nan la mel àddina gi te am na lu ñu ci gisoon de fa nga xam ne mooy ca suuratul xadiid fi nga xamante ne nii moom la doon wax de moom la doon wax naan innamal xayaatu dunya wa lacibun wa lahwun wa ziinatun wa tafaaxurun baynakum wa takaasurun fil amwaali ka mathali zarin axraja shat'ahu loolu ba noonu mooy ka mathali mooy bi muy wax noon ci suuratul xadiid nga xamante ne nii nga xamante ne nii mooy jala doon joxe misaalum li nga xamante ne nii mooy àddina bii mooy nga xam ne lacibun fola wala wun boosóor ak yooyele kon nag affaire baa ngoongu de mu ne kon wadribu saddal leen kon masalal xayaati dunia misaalam àddina mu doy ak yi da gaaw a jeex kamaa mu ngi mel ni ndox moo xam ne anzalnaahu moom lañu wàcce mina samaa'i ca niir ya ba mu wàccee nag nekk ndox mu barkeel faxtalata bihi nabaatul ard nga xamante ne nii ba mu wàccee nag mu daldi ci commencé nag di bari nga gis façon gàncax yu nekk di génn ci nabaatul ardi li nga xam ne ñooy sax ci suuf si di ci génne fa asbaxa ginnaaw bi nga xam ne ci la génn ba rafet ba tóor daal di rafet lool waaye ndeysaan waaye nag mu mujj léegi bu yàggee ba taw bi arrêté mbir yu wow lépp mujj nag mu mujj nekk nag fa asbaxa mu mujj hashiman mel nekk daal li nga xamante ne nii mooy am mbuub moo xamante ne nii garab yu wow koŋ hashiman tadruhu riyah nga gis nag li nga xamante ne nii mooy mooy mooy ngelaw yi di ko ëf wakaanal mooy bu ñu koy ëf mooy dara dootu fa des boo fa ñëwaatee nag dootoo fa fekk dara mu ne wakaana allahu te boroom bi masula deñ tey deñ masula deñ di nekk te du deñ di nekk ala kulli ci lépp muqtadira ku ci am kàttan la te koo xamante ne nii lépp da ko natt daal di koy dogal mooy ne li mu bëgg a wax fii mooy àddina bi ngeen nekk akamaa capable dindi ko fi ni mu gën a comme ni nga am la joxale li nga xam ne mooy mbay mi rek bu taw bi ñëwee ba façon gàncax yu nekk génn ci nag après mu nekk mboob bu yàggee ngelaw yi ñëw daal di koy tasaare léegi nag mu mujj nekk lan du nekk dara ngoo fa ñëwatee sax doo fa fekkati dara mu ne na ko noonu rek àddina bi noonu la de moo tax it da ngay gis kër yoo xamante ni da doon xumb ay jamono ndax góor gaa fa newoon ak njaboot di yépp waaye nga jekki benn jamono joo xam ne boo fa gëjoon de wala té wala wala ju ju ju way fukki ju ñaar fukki at nga ñëwaat fekk góor ga newatu fa borom bi moom na ko njaboot gi tas ñen nit ñi daanaka danga naan xanaa kay du fii laa romboon yaa at yële weesu fi laa ñëwoon ni mu xumbe woon kon nag mbir yi loolu lépp ay misaal la yoo xam ne yu borom bi wane kenn yowmal qiyaam ni noonu àddina bii noonu la koy gaawe jële fii de kon suñu borom ne almaalu mu ne alal wal banuun ak li nga xamante ne ñooy doom yi ngay am ci bi ziinatul xayaati dunya ñooy taar taaru li nga xam ne mooy àddina gu jege gii te gaaw a jeex te yi wal baaqiyaatu saalihaat waaye nag yi nga xamante ne nii ñooy al baaqiyaatu saalihaat yi nga xam ne ñooy des te yi nga xamante ne nii ñooy yu baax yi ñoom de ñoom xayrun ñoo gën sawal ñoom xayrun inda rabbika ñoo gën fa sa boroom sawaaba ak yool de ak pay wa xayrun te ñoo gën amala lu nit man di nekk loo ne nii da koy am yaakaar bi ci am li nga xam ne mooy espoir ak yu njortu yu baax de mooy lii daal mooy li nga xam ne moom la nit ki mën a yóbbu mooy àddina bi lii rek a fi am solo mooy al bay mooy ne dalaa misaale ni mel nga xam ne mooy taar-taar beeg yooyu gis nga bu la naxee mooy yow daal di ngay kuttus daal di ngay ñàkk waaye ki nga xam ne moo fi tonaw moo fi gañe mooy ki nga xamante ne nii moo jàpp ci baaqiyaatu saalihaat yi te loolu waxoon nañ ko yàggul gisoon nañ ko ci laay ci saar yee ñu gi saar bii ñu génn gisoon nañ ko waxoon ne loolu yi nga xam ne mooy li ci gën a siiw comme ni nga xamante ne mooy lan mooy yi nga xam ne moom la suñu boroom tablu yonent bi alayhi salaatu wassalaam daldi jàngale ginnaaw boo jullee ba pare mooy yooyu subhaanallah walhamdulillah ak lallahu ak allahu akbar bu ci nekk 33 jeexale ko laa ilaha illa waaye comme ni nga xamante ne noonu la al imaamu ali ibn abi taalib radiyallahu taala anhu wa arda ñu wax ko biñ ko laajee mu mooy am na mooy laa ilaha illa allah wallahu akbar walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah mu loolu mooy baaqiyaatu saalihaat yi am ñu ne julli juróom yii loolu am na tamit ñeneen ñu ko wax am ñu ne mooy daal kàddu goo xam ne gu teey rek am ñu ne mooy jépp jëf ju rafet rek te loolu mooy ëmb lépp mooy ne mooy jëf yu rafet yépp li nga xam ne mooy àddina bi ya fiy des te lu baax te lool kese fiy des lool kese xayrun mooy li gën da inda rabbika fa sa borom sawaaba yool wa xayrun amala mooy li gën li nit ki koo xamante ne nii lu muy mën a xaar nekk koo xamante ne nii di ci am espoir di ci am yaakaar moo tax suñu borom yonente bi alayhi salaatu wassalaam waxoon ci xadis boo xamante ne ku mel ni al imaamu ak al imaamu Ibnu Maaja soloo nañ ko jële Abu Hurayra yonent bi mu ne dégg naa yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne ad-dunya mal'uuna mal'uunun maa fiihaa illaa wa maa waalaa aw aaliman aw muta'alliman mu ne ad-dunya gis nga àddina mooy lu ñu rëbbala de mooy borom bi dépp lay bàyyi mu daal di des ma mal'unun ma fiha moom àddina ci boppam ndax dafa doyadi dara du dara du dara moo tax nit ñi balañ koo xam ne faatu am ak faatu koo xam ne yaakaar wuñ ko woon ci la ñuy xamee ne a ndeke daal àddina bi du dara diw moo ma gënoon a nekk jantal ne moo ma ëppoon doole moo ma ëppoon kàttan lépp mu ngi nii il a été à l'âge de trente-cinq ans ay waay fanweeri at ak juróom kese nekk ci digg dooleem am alal doora am soxna nii sax lii dal ko yorom bi yóbbu ko nga gis ñépp nag ci la ñuy xame ne àddina du dara ndax waroon nañ koo xam bu yàgg kon mu ne adduniya addina ji mal'una moom de lu ñu rëbb la mal'una ma fiha li fi nekk lépp tamit dañ koo rëbb mooy borom bi daf koo teg fële soxlawu ci dara illaa dhikrallah lu dul li nga xam ne mooy fàttale ko yàlla tudd gi nga xam ne moom la jaam bi borom bi tabaaraka wa taala di tudd tey fàttale ko boromam tabaaraka wa taala wa maa waalaa ak li niroog moom mooy fàttale ko yàlla ak lépp lu nekk ci ronu fàttale ko yàlla mooy jëf yi nga xam ne moom la borom bi tabaaraka wa taala digle tey sori tereem lii kese la fi borom bi soxla de aw walla bokk aaliman koo xamante nii daa mooy xam xam bii tax nga tegu ci lii nii zikrallah gi ak yi mel ni moom mooy ka nga xam ne moom da koo xam te di ko jàngale aw wala boog mutallima ka nga xam ne day sàkku xam loolu la ngir jëfe ko to borom bi tabaraka wa laa kon des kon nag mbir yaa ngi noonu le ñu borom ne wa yow ma doy bés ba nga xamante ne nii lii mooy àddina léegi nag kaay ma wax leen nag bés bale muy yawmal qiyaam lii ba léegi muy ci suuratul kahfi nga xam ne saar bi nga xam ne borom bi waxoon nañu ñuy fàttali que dafiy leeral fitna yi nga xamante ne nii mooy dal jaam bi kon mooy ginnaaw ba gisee fitnaay buur ak nguur ak yooyu ak fitnaay jeunes yi nga xam ne xarit yi nga xam ne kii borom bi da koo defaloon alal mayoon ko alal mu weddi tax mu beew waaye fitnaay ndaw teewul gaa ñoom mooy waa asxaabul kahfi jàpp ci seen diin lu man di mel léegi nag mu wax ñu fitnaay àddina bii nga xam ne ci lañu ne moom la leeral noonu daa mel ni ndox moo xam ne dafa wàcc mbir yi tóor daal di taar taar ba façon gàncax yu nekk génn bu la lool jayee nag mu lay xamal ne loolu du sax de moo tax mbir mi day mujj daal di dem lépp la borom bi daal di indi nag yóbbu ko tasruhu riyaah ngiraw yi di ko daal di ëf ginnaaw bam nekkee am boob de te borom bi lépp la am kàttan de léegi nag mu wax ñu beneen fitnaay alal ne ñu na gis nga alal jooju ak i doom naan maa fi am alhamdulillah am naa alal am naay doom tax nga beew beew ci sa doom yi beew ci sa alal yi dogamatoo yàlla kenn ku lay tuddal sax ragalal yàlla ci sa doom yeeg yooyu nga mer lu leen neex kese te leen neex dara baaxu ci yooyu suñu boroom wan nañu loolu moom mbiru loolu du dara lu dul taar taaru àddina bii te ku ci jàpp nag di nga te nag li fi baax fii. mooy baaqiyaatu saalihaat yu baax yi nga xam ne saalihaat yi nga xam ne ñooy des mooy yi jëf bi yi jaam bi def te borom bi tabaaraka wa taala kese tax te mu dëppoo ak loo xam ne ab yonent alayhi salaatu wassalaam moo ko jàngalee léegi nag mu ne kon àddina baa ngoog waaye képp koo xam ne fitna yi da nga cee bëgg a génn mooy laa maxaala manu la ñàkk ñu lay fàttali yawmal qiyaam moo taxoon mën la woon waxtaanu diine woo gis koo xam ne ay waxtaanam yépp day moytu yawmal qiyaam mel ni sax amatul muy mer kooku moom na la wan ne foofu diine amu fa lool ay caaxaan la moo tax mooy ne ñi nga xam ne fitna yi bu ngeen ko bëggee mucc buñ ci bëggee mucc mooy fokk ñuy fat fàttaleku ne bés ñëw na boo xam ne dina ñëw boo xam ne amul du jaas ñun dinañu fa dem de waa yow ma kon suñu boroom nag ne bés ba nga xam ne nu sa sayyirul jibaal la ñuy wëyal daal di doxal li nga xam ne mooy montagnes yi wataral arda nga gis ndu suuf si barizatan mu feeñ nii mooy dara montagnes yi boroom bi da koy rumbuxal après lépp daal di tasaaroo nag suuf si nga xam ne léppay feeñ amul nga naan fépp tund la comme lam waxoon doo gis fële moom euh, loo xam ne dafa wàcce wajan wala am taa wa hasharnahum ñu daal di leen pang nag ñoom nit ñuy jinne yi falam nughaadir minhum ahada kenn du du du manki keroog de mooy keroog borom bi tabaaraka wa taala moom ñépp lay ñëw kenn du bàyyi kenn lu absente ñu naan ana diw ñu naan noot moom nag c'est que dafa am ay yitte quoi déedéet wa uridu bu keroogee dinañ leen gaaral ala rabbika fi ci sa borom yow seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam saffaa ñu def ay sàppe de laqad jitumuna suñu borom ne dëgg dëgg dikkal nañ ñu conjugué ko comme si mbir mi am na ba pare ndax loolu la mooy de toute façon nii lay deme ne kamaa xalaqnaakum yéen de dikkal ngeen ma jitumuuna dikkal ngeen ma yéen jaam yi kamaa kenn ni nga xam ne xalaqnaakum laa li leen binde woon awwala marra binde bu njëkk la nga am wala yéen ñépp a ngi bal za'amtum li am ba des mooy nag gëmu ngeen woon lii lépp ci yéen da ngeen a jàppoon que ne allan naj'ala lakum maw'ida que ne defaluma leen app wallahu ta'ala wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ali wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin